yaa ayyuha nnabiyu xasbuka allahu wa man ittabacaka min almuminin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax fu juróom benneel fukk juróom benn fukkeelu laay bi ñeent mu ne yaa e yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam xasbuka allah sa boroom de tabaaraka wa taala mooy ki la doy sëkk te nga doyloo ko de waaye nag loolu mooy borom bee la doy ci sa lépp sa biir ak sa biti wa man ittabaaka minal mu'miniin kàntaa bu dee ne ndimbal loo xam na nga soxla booy jàmmarloog say noon na doy na la ñi nga xamante ne nii wa man ittabaak ak ñi nga xamante ne nii moo ñoo lay dimbali minal mu'miniin te bokk ci wéy ngëm yàlla yi nga xam ne bu xare amee ñooy nekk sa ñooñu nañ la doy sëkk bul seet bul xool ñeneen <coughs> dimbalal yàlla doy na la sëkk borom bi tabaaraka wa ta'ala ci boppam doy na la waaye ndimbalam googu nga xam ne ci kaw lool la waxoon ne huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin ne moom mooy ki nga xam ne moo la dëgëral yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bi nasrihi ci ndimbalam gu yaatu ga gam la defalal keroog badar ak lu raw badar wa bil mu'minina waaye jaarale ndimbalam goo gële jaare jaarale ko ci way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoo nekk sa wet te duñu daw mukk moo tax keroog Hudaybiya ba nga xam ne ci la Urwatu ibn Mas'ud <coughs> daal di woon wax wax jam waxoon comme ni ñu ko gisoon ci suuratul fath keroog bi ñuy gis loolu la bi mu nee si yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa Quraysh daal di koy yónni temps yooyu tuubagul mu daal di ñëw nag ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ak moom di jàpp ci sikkim bi moom la Seydina al-Mughira ibnu ba daal di woon kagulewu jusqu'aux dents <clears throat> jëloo jaasi ji ko dóor ci loxo yi ne ko xëccal sa loxo balaa ci sikkamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam balaa ngay xëccaat sab loxo doo ko fa fekk léegi nag moom moom ba muy wax naan yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisuma ñii gis nga ñii leen wër nii ànd ak yow nii gisuma ne lu dul lenn gis nga ñii bu daray xew ñuy daw di la fi bàyyi ñii Seydina Abu Bakar daal di mer ne ya ñun ñooy daw waaye fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam um sus badral laat ne ko wayew ma ne laat mi nga xam ne mooy seen yàlla ji wayew maccal pëyam laa la wax nga naan lal <laughs> waaye wax ko wax du ñagas waaye ndax mer gum ko mere ñun nooy ne ko ñun ñun saxaaba yi ñooy daw bàyyi mu tàng ñu bàyyi fi yonente bi alayhi salaatu wassalaam ba Seydina naa temps yooyu nag yéefér yi la bokkoon daal di mera mera mer Taayif la jóge woon dégg na ay nijaayam dañoo am problème waa Makka mu ñëw ne da leen di jàppale léegi nag mu ne kan mooy ki wax lii comme que dañoo kagulewu woon xam wu woon kan la mu ne ko kii de as-Siddiq la mu ne ko Abu Bakr moom wax lii mu ne ko waaw mu ne ko wallaahi bu dul woon xéewal gum ma defal mooy lu ma ma sa jàppale te ba léegi manuma ko fayuma ko wallaahi duma bàyyi bii ci de wax jii mu ñu wax wax ko suñu yàlla ji waaye nag garaawul quoi loolu la mooy ne ñooñu nga xam ne boroom bi ñoom fu mu man di metti ñu daw bàyyi la fii ñooñu la boroom bi jaarale mu ne ñooñu it doy na la boo newee ci xare wala yii sa sànc l'islam bii ngay sóobu moom moom doy nañ la ci moo tax keroog yonent mi alayhi salaatu wassalaam ci ghazwatu Tabuk bi tudduñu ko woon <coughs> foog naa tuddoon nañ ko wala boog tudduñu ko woon keroog ci la ko Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ci la ko jiite woon parce que dafa joon da fajar dafa jot fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam sori woon ànd ak Seydina al-Mughira ibnu Shu'ba radiyallahu taala anhu wa nag fekk saxaaba yi daal di taxawal julli jiital gi nga xam ne mooy Seydina wa mawlaana abdirahman ibn awfin alayhi ridwanu rahimu rahman léegi nag bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee sayyidna al-Mughira nar koo xëcc jàll ci sàppe yi nar koo xëcc ngir wan ko ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na mu na ko bàyyi ko foofu bàyyi ko def ko siiñ ñoom ñaar ñu julli fekk dañ leen a rawoon benn rakka après ci lañ fay seen rakka ci lañ mottali rakka bi leen raw après jour boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa kontaan kontaan woon ñoom la fi indi samp ko fi mooy ne bu fi newul am nañu ko taxawu te noonu tamit comme niñ waxoon ne dinañ ko gis bu ñuy gis wa ma muhammadun <clears throat> in <clears throat> aba ahadin min rijalikum walakin non déedéet dim <clears throat> naan eh, eh, eh, man kaana ya'budu muhammadan bi ko sayyidna wa ma muhammadun illa rasul walaa ci laay bu buñ ci ñëwee waxoon nañ ne dinañ ñëw gis li nga xam ne mooy génnu ko àddina yonent bi alayhi salatu wassalaam keroog bi nga xamante ne ci feebaram yu metti yooyu ci la tuur ci la xëcc rido bi tam doon wax naan muru aba bakrin <coughs> yusalli bin naas wala muru aba bakrin digal leen sayna aba bakar radiyallahu anhu mu jiite nit ñi léegi nag am na benn bi mu ubbee gis leen ñuy jiite ñoom ñépp ci ginnaaw as-siddiq dafa kontaan lool xam ne ñii mooy li ma fi tegoon de bu ma fi jógee dina ñu ko taxaw ñooñu nag la suñu boroom nag ëskëy ñooñu nga xam ne ñoom la boroom bi ne yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa la dëgëral ci sama ndimbal waaye ak tamit ci ñoom ëskëy gaa yooyu la ñooy ñooy saxaabatu rasulillah moo tax alayhi salaatu wasalaam mu ne ko kon yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam hasbukallahu sa boroom dong doy na la wa manit tabaaka waaye boole na la ak ñi nga xamante ne nii ñoo la ànd ak yow topp la ci wéy ngëm yàlla yi ci chantier bii nga xam ne moom nga fi taxawal muy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah alayhi salatu wassalaam mu ne ko yaa ayyuhan nabi mu ne ko ba léegi e yow yonent bi alayhi salatu wassalaam gis nga suñu borom ni muy woowa yonent bi alayhi salatu wassalaam di ñu jàngal teggin yi gën a mag yoo nekku fi naan ko yaa muhammad alquran ba mu daj ma soo fi gis yaa muhammad loolu moom amul voilà yaa ayyuhan nabiyyu ay yooyu yaa ayyuhar rasul yooyu ngay dégg mais ay yaa muhammad loolu moom daanaka ci suñu nuti jamono ak tamit ñi nga xam ne même bu dee ne ay dañ lay sëriñ lañ wallaay boroom xam-xam lañ ci ñoom rek nga koy gisee léeg-léeg ñoo xamante ne vraiment mooy des na daal voilà parce que buñ matoon sëkk li ñu doon lu ñu wax loolu le voilà suñu borom foo dégg tudd ne muhammadun loolu mooy buy joxe te da ciy teg ak càng ci ginnaaw comme liñ doon wax sànk wamaa muhammadun illa rasul voilà wa ma muhammadun illa rasul illa rasul wane ne mooy ndaw yàlla alayhi salatu wasalaam mee naan muhammad muhammad rek loolu moom moom moom bokkul ci yi nga xam ne ñoo yi gën rafet de wal iyaadu billah kon nag suñu boroom ne yaa ayyuhan nabi i e yow yonent bi alayhi salatu wasalaam harridil mu'minina ala al qital daaldil nekk koo xamante ne da ngay ñaax ñi nga xamante ne ñooy sa way ngëm yàlla yi ala al ci xare mooy nañu pare ngir li nga xam ne diine ji ñu yor dëgg ji ñu yor nañu pare di ko défendre ndax kat képp ko yor dëgg te àndoog doole juy défendre sa dëgg jooju gaay dañ lay faagaagal comme ni nga xamante ne nii moom lool moom jarul théorie bu bari ñépp ko xam in yakun mu ne bu nekkee minkum ci yéen naa ñi nga xamante ne nii mooy ñaar fukk ngeen nekk vingt na yoo xam ne way muñaakoon lañu yaglibu suñu borom dina def bu ñu muñee te yàlla tax dugg ci xare yi te borom bi kese tax yaxlibu dinañu noot mi tey atayni mooy vingt dinañu noot li nga xam ne mooy deux cent ñaar téeméer de wa in yakun bu nekkee minkum ci yéen jullit ñi mi atun li nga xam ne mooy téeméer muy cent de yaxlibu dinañu noot alfan mil di junni mooy ne mooy ne téeméer boo xam ne mooy noot mil nga ne ha borom bi ne waaw waaw noonu lay demee bu dee ne gëm ngeen dëgg te nekk saabiruuna muñ ta man nga sama tax min alladina kafaru di ngeen gañe alfan junni ci ñoo xamante ne mooy cent daal di gañe mil ci ñoo xamante ne ci yéefér yi la bi annahum li waral loolu mooy ne ñoom qawmun nay nit lañ ñoo xamante ne nii laa yafqahuna ñoom xamuñu dara te duñu dégg amuñ dégg dégg bu xóot lii nag mooy ci njàlbeen bi lii la woon suñu borom nag daal di woyofal mu ne laana léegi nag xaffafa allahu ankum borom bi daal dina leen woyofal léegi nekkatul ñu naan ñaar fukku ñoom ñooy xare mooy loolu lii mooy la mooy ñaar fukk yoo xam ne ñu gëm lañ moom bu ñu taxawee jàmmaarloog li nga xamante ne mooy ñaar téeméer ci yéeféer yi amuñ woon droit daw ci lii nii voilà waaye nag suñu boroom wala li nga xam ne mooy téeméer bu jàmmaarloo woon ak junni amul woon droit daw léegi nag suñu borom loolu ankum borom bi tabaaraka wa ta'aala de daal dina leen woyofal wa alima anna fiikum da'fa te xam na ne mooy am na ci yéen li nga xamante ne nii mooy ak yoon jox de ci wàllu ak kii ak ak faiblesse ci wàllu mooy dékkul lim yu mel nii ñaar fukk ñu ne la xeexal ak li nga xamante ne nii mooy ñaar téeméer loolu de moom gis na ne am na ci yéen daal loo xamante ne nii am na faiblesse bu ci ne yoo xamante ne moo tax boroom bi nga xam ne comme que diinul islam mooy diinul yusr mooy diinul yusr mooy diine yombal moo tax tax suñu borom daal di lekk loo xamante ne dafa yombal mbir yi moo tax al-mashaqqatu tajlibu taysir règle boobu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax ne al-mashaqqatu li xam ne mooy coono tajlibu day bijj ak taysir ak yomb yombal moo loon nga lool nag ci ko jële mooy règle yooyu ci alquran lañ ko jële sunna yeneen bi salawatullahi wa salaamuhu loolu moo tax suñu borom fii nag ne kon waam kon nag man daal dinaa leen woyofal de léegi mu ne kon walaana léegi kon xafafa allahu suñu boroom de daal na leen woyofal ankum wëlliif leen wa ma mu xam anna fiikum gën a nekk na ci yéen dafan ak faiblesse de fa in yakun léegi nag lii lay demee fa in yakun bu dee nekk na minkum ci yéen miyatun loo xamante ne téeméer lañu miyatun sa saabiratun ñoo xam ne ñu muñ lante yàlla tax yaghlibu ñoom de dinañu noot miyatayni deux cent mooy ñaar téeméer cent ci jullit ñi buñ jàmmaarloo ak ñaar téeméer ak deux cent ci jull yéeféer yi lool amuñu euh, droit daw amuñu sañ-sañu daw te buñ muñee te yàlla tax dinañ gañe ñoo ñële way yakun te bu nekkee minkum ci yéen alfun li nga xamante ne mooy junni yaghlibu alfayni dinañu noot ñaari junni muy bu ngeen amee mille ci jullit ñi daje ci toolu xare deux mille ci yéeféer yi dinañ leen mooy mille yi nekk ci jullit ñi dinañ leen noot de biiznillaahi ci nammu nammu yàlla ak digalal yàlla tabaaraka wa taala wallahu tabaram wa taala ma saabiriina moom de mu ngi ànd ak way muñkat yi wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin